الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yu tedd yi ginnaaw bu ñu sante suñu boroom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam te mooy yal na ngeen am jàmm yal na yàlla subhanahu wa taala boole leen ci ñi muy yërëm yal na seen dund gi am barke ginnaaw loolu ñoo ngi bëgg a tàmbali incha allah liggéey bi nga xam ne depuis ci suba ba léegi moo ñu fi tax a daje ñuy tàmbali di jéggalu suñu borom subhanahu wa di leen jéggalu yéen tamit ndax heure bi ñu leen joxoon am na gàllankoor ba ñu am retard lu tolloog une de temps kon ñu ngi ciy jéggalu suñu borom subhanahu wa waaye di leen ci jéggalu tamit am na nag benn chronogramme boo nga xam ne moom la ñu ne waxtu wi insha allah taala tëral programme moom dañ naan lii lii moo ci jàll waaye nag comme waxtu bi daf ñu dab xam naa yenn yi dañ koy xasaf waaye du ñu mën a ñàkk jël benn bi nga xam ne dañoo waxoon ne suñu benn sœur moo ñuy jàngal alquran ñu ubbee ko insha allahu taala ñu doog a jàll ci li nga xam ne moo def ci programme kon Aïssa Sow su fekkee ni mu ngi fi mun na jege si suñu mbokk moom nga xam ne mooy loolu ubbeel ci kàddu yàlla subhanahu wa taala kon insha allah ñu ngi tàmbali li nga xam ne mooy waxtaan bi thème bi nga xam ne moom lañu ustaaz Seydou li bëgg indil mooy al imaanu mafhuman wa tathira duñu sonn nag ci di ko xamle moom mooy kan waaye doy na rek ñu ne moom lay ab daaya nekk imam nekk tamit conférencier nekk tamit traducteur nekk directeur école franco arabe bi nga xam ne mooy Ali ibnu Abi Talib ca nga xam ne mooy Dakar am na ay kii ndaw yoo nga xam ne ñu ngi ko doon am na site internet boo nga xam ne moo nekk ci ki nga xam ne yor na kayit yi incha allah su paree na ko ci kon dañuy doyloo rek ci xamle ko ne moom ab jàngalekat la naka xam ko nga xam ne moom la ñu indil mooy al imaanu mafhuman wa taasira xanaa dañ koy bàyyi rek moom ko defee mu firi ko boppam wax li nga xam ne moom la ci jublu ko defee dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yaatalal ko dënnam leeralal ko làmmiñam ba mu wax lu ñu mën a dégg. ñu tam yaa subhanahu wa taala mooy ñu tawfiq ñu bokk ci ñi nga xam ne suñu déggee wax jël la ca gën ñu joxe ko kon ma ne dafa doy ustaad mashkuura na ko teg أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور واشهد ان لا اله الا الله هو الرحمن الرحيم ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومحى الظلم وكشف الغمه عن هذه الامه وتركنا على مهجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal loolu ñu leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq ci weeru màgg wi nu nekk di jéggalu sunu borom retard bi nga xam ne am nañ ko te ajuwul ci sunu coobare sama kër de temps maa koy def ci yoon bi pour ñëw huit laa génn kër gi pour egsi mais xaw ma woon ne yoonu bayaax bi baaxul loolu moo indi sabab ma tardé une heure de temps euh, ñu ngi jégalu yàlla waaye daanaka tardement bi ak coono gi ñu daj ci yoon bi def ñu war a rek jàngal tey ñun fii ñu toog. sunuy bas ñu nekk ci keppaar bu nu fàttee tey ñu ngi ci jàmm am na sunu mbokk yoo xam ne bi ñu wooree ba léegi ci naaj lañuy yendu ci lañuy fanaan tey jii ci suba bi ma yeewoo ak léegi am na ci ñoom cent morts mooy Misra Égypte ay góor ak ay jigéen depuis koor gi ba léegi ci mbedd lañuy fanaan ci mbedd mi la ñuy woor ci mbedd mi la ñuy ndogoo ñuy rey góor ak jigéen xale ak mag démb ci guddi ak fajaru tey am nañ cent morts te ñun ak ñoom ñoo bokk benn pas-pas ñoom li ñuy ut ñun loolu lañ bëgg kon suñu coono yi du dara par rapport ak ñële koy natt waaye doomu ndey tomb bi ñuy waxtaanee mooy al مفهوما وتأثيرا ولعلنا نقف جميعا على أن أهم شيء في هذا الحياة كلها وأهم شيء في هذا الوجود كله والأمر الذي قامت لأجله السماوات والأرض وخلقت لأجله الجنة والنار والصواب والإقاب هو أمر الإيمان ñun ñëpp bu ñu taxawee taxaw seetlu xool dund gi li ci ëpp solo sunu dikk ci kaw suuf lan lañ fi ut si lan moo tax yàlla sàkk asamaan lan moo tax yàlla sàkk suuf lan moo tax yàlla defar aljanna lan moo tax yàlla defar safara lan moo tax yàlla di faye lu tax yàlla di mbugale benn mbir kesal la mooy ngëm al ngëm kese moo tax yàlla bind amul leneen wa xaqiqati tawxid te tey ngëm googu lu tax ñu war ci taxawaat mooy ngëm day changer nit ngëm day changer nit su fekkee gëm nañ te changer wuñu rek gëmaguñ fekkee gëm nañu te changé wuñu gëmuñu dama wax léegi mbokk bi euh, thème bi ay tomb yu bari la woon waaye dañ koy dagg ndax dañu tardé lu bari te bëgguñu féeg trois heures rek ñu ne jeex na te li ëpp importance duñ ko wax parce que dañu bëgg ñu xoolaat suñu ngëm ñun lan moo tax ñu ne ñun gëm nañu yàlla tax ñu ne ñun gëm nañ ba pare te ba léegi ñu mel nii amuñu benn changement te démb ñi gëmoon dafa am changement. Sénégal bon bu ñu dem ci monde bi nan noonu Sénégal dañuy wax quatre-vingt-quinze pour cent musulmans lañ population bi toll ci ay treize millions di dugg quatorze mais ngëm googu fan la feeñ. feeñul ci sunu biir kër yi feeñul ci mbedd mi feeñul ci jàkk yi feeñul fenn kon ana imaan boobu est kon imaan mbubb la ngëm est mbubb la rek ba ñuy sol wala melokaan la rek boo amee benn koppati am sikkim rek ñu ne kii gëm wala boo muuroo rek ñu ne kii ku jigéen kii gëm na lan mooy imaan su duggee ci nit nit kooku nan la war a mel bu nit taxawee ne man gëm naa yàlla ngëm googu nan la war a mel ci moom dafa am benn jigéen bu jóge benn dëkk ci dëkku islaam yi mu am jëkkër mu dem France di defi lune de miel muy seetu ji mu jékki-jékki dégg nu nodd bi nu noddee mu ne borom këram ah loolu de nodd la waa ji ne ko waaw mu ne ko dama bëgg a julli ji waa ji ne ko demal nga julli ji xanaa kon kooku gëm na bi mu ñëwee dugg ci jàkka ji ubbi saakam dindi kaala gi teg ci bopp bi daan ne allahu akbar julli pare ubbi war saak bi lem kaala gi di ko dugal benn tubaab jullit bu jigéen ñëw ne ko assalaamu mu ne ko wa aleykum salaam mu ne ko du da doon julli mu ne waaw mu ne ko yow réellement est ce que wax nga illa allah mu ne ko lu tax nga may laaj laaj boobu mu ne ko soo waxoon laa ilaha illa kaala gi du wàcc sa bopp di duggaat sa saag mu ne wallahi wax naa ko mu ne ko kon li la war mooy nga yeesalaat ko parce que dëgguwul est ñun sunu ngëm ak sunu laa ilaha illa allah dëggu jigéen ñi di teggi kaala di teggi bala ñu koy def dem dëj bala ñu koy def am ku dee wala sëriñ bu mag gane sa koñ bi wala wala wala est-ce que ñooñu wax nañ laa ilaha illa allah est-ce dëgg-dëgg asarul iman dugg nañ ci seen xol est-ce dëkk bi ngeen dugg ah xaw ma fii de est que fii moom maa fi doog a ñëw tey mais Dakar moom bàyyi naa fa ñoo xam ne du duñu woor ay cin la ñuy teg bu quatre heures jotee di togg café ponkal ay góor soo leen ne dox du ngeen woor ñu ne ñun ndogu la ñuy joxe est-ce que ñooñu wax nañ laa ilaha illa est-ce que ñooñu am nañu imaan toll ne tarfatal ay kon ndeke wax ko rek ne man am naa ngëm <laughs> doyul qaalatil a'raabu amanna borom asamaan ak suuf moo ñëw dajj li wax ne du dëgg pourtant dañoo taxaw ne ñun gëm taxaw ci kanamu Moustapha Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa kan moo weddi wax jooju allahu subhanahu wa taala du dëkk kon ndekkee ngëm euh, dafa war am jeexital lu tax li anna al fahm asaasul amal ndax ngëm mooy fondement jëf mooy firwi bi juddoo ci jëf su nit gëmee su nit gëmee ngëm googu daf koy jaral lu ne wa amalun bila fahmin ka binaain bila asaas bépp jëf bu tegu ci làmbatu muuraay bu ñu muuru te lan moo tax nit ki muuru day làmbatu julli gi nit ki julli te dara taxul muy julli lul day làmbatu ki woor te kooram jëriñu ko lenn dul day làmbatu inna wajadna abana moo ko ci dugal sama ndey ak sama papa dañ woor weer wi kon koor gi jot na damay woor mi ngi mel ne tabax bu nu tabax te gasuñu fondement bi tabax boobu luñ ci xalaat mbokk yi tabax boobu lan ngeen ci xalaat xam ne dafa tegu ci ki koy def gëmul fay làmbatu jëf jooju mu ngi mel ne tabax bu amul fondement wa amalun bila asar ka sajar bila samar waaye jëf joo xam ne ki koy jëf amul benn trace amul benn neexitu iman mi ngi mel ne garab gu amul fruit amul ker amul fruit is indama al aamil xayru xasnil fahmi ki nga xam ne day jëf te li muy jëf amul ci benn compréhensif gis nga tey ñiy jëf fële ca réew moom ma leen xoon sànq ñi nga xam ne am na ñu imaan am na ci ñoo xam ne bi ñuy génn seen kër xam ne yàllaa leen génne dañoo génne ak seeni mbalaan juróom-ñaari mètre ne ñun fekk li ñu bëgg réew mi dellusi wuñ ci ñun nan ñu jëlee ci place boobu yóbbuñu ci bàmmeel yi parce que ñooñu am nañu asarul iman ñooñu am nañu bànneexu ngëm yàlla xam nañ lan la iman di jëriñ mais ñun ñi nga xam ne dañuy làmbatu soo ñëwee ci suñu réew yi gis ni ñu mel nii ñun dañuy làmbatu hatta koor gi nga suumu naa am waaye lu tax ñuy woor dëgg-dëgg xaqiqatul iman est-ce que dëgg na xam nañ ko xamuñu ko ñu ëpp ci ñun jàpp nañ ne koor mooy xiif ak mar bàyyi lekk bàyyi naan soo bàyyee lekk bàyyi naan rek <laughs> yow anta saa'im xoolal yonent bi alayhi lan la wax rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal na ku war ba ngoon xoolal war ni méttee yonent bi nee na ci dara lu dul lan xiif ak mar kon doomu ndey bépp jëf bu nit di li muy def leerul ci moom amu ci benn xam-xam day làmbatu te sooy làmbatu mën ngaa daj mën ngaa bañ a daj ci li ëpp ñuy làmbatu ñi ëpp ñuy taxani guddi balaa ñuy xam li ñu taxan lu ëpp du mat bët set boo sottee saak bi nga fekk lii ay dem àll ba yu wow nga taxan dafa ne la nga fekk lii jaan bu lemu la nga dugal ko sa saag dafa ne la bët set mooy foog nga am xam-xam ci li ngay def imaan bi ngay ut foog mu leer ci yow sinon dangay dugg ci réer dangay dugg ci inxiraaf mooy jàdd ñàkk jub te lu ko waral mooy danga doon làmbatu ixwatal imaan euh, ngëm yàlla subhanahu wa taala su ko nit defee rek su leeree ci jullit ne moom imaanam amu ci benn sikki sàkka rek day dund lu leer ci àdduna te loolu muy dund da koy jaral lu nekk ci kaw suuf lu tax parce que nee naa leen ngëm yàlla dafay changer day changer barab ki gëm yàlla bu ñëwee ci dëkk day changer dëkk bi bu ñëwee ci kër day changer kër gi fu mu dem dugg ci mbooloo moom mbooloo moom day soppeeku kon lan moo tax ñun Sénégal ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman te dara soppeeku kon laa bu dañu xoolaat ngëm-ngëm yi isan il faut ñu càmbaraat pas-pas bi ngëm gi comportement yi lan moo tax tey ci li gën a garaaw ci Sénégal ci kaw ba ci suuf laa wax xoolal lan ngeen dégg ci police bi barki démb ak démb ak tey ñi gën a mag ay trafiquants drogue lañ te ñooñu lañ yaakaar ñooñu ñooy jubal réew mi sunu ministre yeeg nangam ak nangam lan lañ ci dégg ay sàcc lañ tey projet bi gën a rey Sénégal mooy loolu mooy ay audit lan la ay milliards yu ñu sàcc pourtant ñooñu ñëpp lan la ñuy wax ñun lan la ñuy wax ñooñu ay lan lañ ay yéefar lañ ñooñu ay lan lañ dañoo ate ñooñu ay lan lañ ay jullit soo leen ne gëmu leen yàlla luñ lay wax tey boo demoon da ngay fekk gars yi nekk ci cellule yi ci kaso bi woor wala police yi ñuy tuumaal tey boo demoon ñoom da fekk ñu woor kon ana imaan est-ce que iman da nga naan man gëm naa yàlla rek maa ngi julli maa ngi woor muuru naa maa ngi tudd yàlla yor naa sama kurus mais amul ci yow benn jeexital est-ce que loolu mooy iman xaqiqatan <laughs> déedéet jawaab bi day nekk laa te bu yàlla mayee incha allah fii ak ci kanam danañ xam ne dëgg dëgg dañuy fontu amuñu iman ixwatal iman mbokk jullit yi gëm yàlla bu ko nit defee day feeñ ci lépp su waxee ñu xam ne kii am na ngëm su toogee ku ko xool xam ne kii am na ngëm benn arab moo jóge ci àll bi ñëw Medine di laajte yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam fu mu jaar ñu ne ko jaaral nii ba mu yegg ba mu ñëwee mu dugg ci jàkka ji bu fekk mbooloo mi toog laajtewul kan mooy Muhammad dafa ne bi mu xoolee mbooloo mi mu xool leen mu ne fa lamastabantul wajha araftu anna al wajha laysa bi wajhi kazzab ba mu ne jàkk mbooloo mi rek ma ni tëll xool yonent bi mu leer ma ne boroom kanam gi du fenkat kii lu mu wax dëgg la wala kanam gi rek la gis xam ne kii mu ngeeg moom kon borom ngëm day feeñ ci léppam day feeñ ci comportement feeñ ci wax feeñ ci dox feeñ ci lépp est-ce que ñun sunu ngëm yàlla mu ngi feeñ ci lool déglul ki gëm yàlla tey bu la waxee la benn wax sa yaram daw déglul leen rajo bi est-ce que émission tës dina yegg Mboro tës egg si na Mboro ah yéen koy déglu par jour kon xool leen xeet wi ana iman yooyu ñuy nettali yëpp ñan ñoo koy def ay jullit ñëpp ay jullit ñoo koy def ñan ñoo jël alxuraan yóbbu ci làmb ji ay jullit est-ce que mbër yi am na ab catholique mbër yi est-ce que ci am na mbër catholique bëriwul de ah. est-ce yi am na simbukatu catholique. seetal xeet bi yépp li ñuy def nga xool ñan ñoo koy def xoolal jigéen ñi góor ñi xoolal lépp ñan ñoo koy def lan ngay dégg mooy ay jullit te ñooñu koo ci ne doo jullit rek tey jii nga dem kaso. léegi kon ana iman feeñul ci sunu sunu jëf fa ka ata bi zawahir min al qawli wa zahir min al amal lam tuxlis xaqiqatan ila qalbihi wa sulukihi mu ngi mel ne ngëm est que mbokk day tere ñi leen di kii amul problème waaw ko foofu baax na ko ba na le nga bañ waaw tàngaay bi duñu wàññi dara na dem sunu comportement sunu wax suñuy jëf dafa mel ne ci zahir rek la nekk ci zahir bu ñu la waxee fenn rek nga toilette ba rafet peñi sa sikkim teg koppati bi ñëw assalaamu aleykum xëcc sa sees toog bu ñu la nee demal conférence nga muuru fi mu am na ñoo xam ne comme taamu ñu muuru ñu ngi bëgg a dee waaw baal leen ma de baal leen ma de baal leen ñu de waaye nag alxaq la budda an yuqaalu il faut ñu wax dëgg bi pour ñu nekk ay julit wax naa leen ni am na ñoo xam ne ndeysaan weer koor gi mu commencé ba léegi ci naaj bi la nekk amuñu lu leen tim parce que yàlla jaral na leen ko xoolal ñun tàngaay jaralul dara tàngaay da ngay dégg ku ne yow tàngaay bi allahu akbar xoola ñu ne woon kaay leen xeexi ñu ne dafa tàng lan leen alxuraan tont qul naara jahannama ndeysaan waaw safara moo gën tàng te ñu lool la ñuy daw ba ñu dugg safara kon ñu mën a muñ tàngaay bii ndax tàngaay boobu euh, keroog ashaabul uxdud bi buur bi gasee pax bi di leen dugal di leen lakk mu leen di dugal mu leen di dugal mu leen di dugal ba mu des benn jigéen te dafa am doom ñu ne ko dugal mu reculer ndax doom ji xam nga nit yaay ak doom yaay lu ne mën na ko waaye doom ji lay xalaat ndeysaan loolu dal na ca tuufaanu nuux ndaw sa ak doomam loolu dal na ci ashaabul uxdud ndaw si ak doomam ashaabul uxdud biñ dugalee góor ñi bañ jeex ñuy dugal jigéen ñi ñu dugal dugal ba mu des ndaw soosu ak doom ji mu ngi ko boot ñu ne ko dugal mu xalaat doom ji parce que moom bëgg na dee waaye bëggul doom ji dee bëgg na lakk mais bëggul doom ji lakk mu xalaat safara si doom ji moo ko ne yaay duggal ci safara si ndax yàlla musal la ci safara jahannam mu dugg waaw voilà da ngay muñ tàngaayu tey ndax yàlla musal la ci tàngaayu allaaxira su ko defee ñu xam ne yow am nga ngëm ndax ngëm day soppi nit mbokk jullit yi ngëm yàlla subhanahu wa taala xaqiqatul iman wa asaru fi wa asaruhu fi xayatil mumin duñ gàttañ lu rek ne ñun ngëm nañ ci làmmiñ rek ne ngëm qawlun bil lisaan wa amalun wala tasdiq abadan ñett yi mooy ñëw ngëm ñëw su xol bi ne parce que l'islam qawaidul iman bu ngeen xoolee qawaidul iman ñaata la sitta qawaidul islam xamsa al ihsan benn xam ngeen lan mooy islam imaan xol bi la islam cër yi la iman li xol bi di liggéeyal yàlla la islam li cër bi di liggéeyal yàlla la ihsan mooy loolu nga gëm te cër yi di ko def na rafet xoola qawaidul iman amu ci benn bu cër di def yépp xol la alimaanu billah almalaika kutub rusul yowmul axir qadr yëpp xol la kon al iman xol bi la nga ñëw ci islam cër yi la shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah lan moo koy def xol bi làmmiñ bi cër yi iqaami salaa lan moo koy def cër yi itaa zaka lu koy def cër yi sawmu Ramadan lan moo koy def cër yi hajj lan moo koy def cër yi kon iman xol bi la islam cër yi la ihsaan mooy ñaar yi yow mi koy def na am ixlaas an taabuda ka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu fi mu nekk ni ku doon julli ci ñun rek malakal mooti ne boo yeggalee da ngay dee boo yeggalee tisbaar bi da ngay dee nooy jullee julli googu dama laaj laaj bi waxuma la yàgg <laughs> waaye bu doon dangay jàng ci kaw allahu akbar ndeysaan lépp ngay neexal alxuraan bi ngay jàng di nga ko jéem a jàng-jàng boo xam ne kenn mësul gis jàng bi billahi lazi la wala pourtant lool lan nu sant pourtant lool lan nu sant nag waruñoo taxaw rek ba malakal mawti jóg ñu ne nan ko def noonu xoolal tey naafila yi ah xaw ma fii de mais da ngay dégg fii ñu ne waaw nan dem jàkk sàngam jàkk rapide ku bañ sa tension monte fa ngay dem moo gën a gaaw yow fooy julee jàkk ibaad yow ñooñ dañoo guddal nan dem jàkk kii ñooñ ñooñ moom kat ñu dóor ko mu daanu gis nga walla loolu xewul fii ci yéen excès bu fi ah Dakar de chaque jour mu xaw ma fii waaw léegi nag yow bu fekkente ne booy julli bu la malaaka ne da ngay dee nga normal nga baaxal ko léegi soo gisul kenn nga kërëj kërëjee ko kërëj kërëj loolu est-ce te yàlla xol bi lay fay xol bi la yàlla di fay dafa am benn waay dafa yaayam day dund ak yaay ji guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg muy dund ak yaay ji yaay ji musul xiif yaay ji musul mar moom mooy dem di jox yaay ji mu lekk yaay ji mu naan moo koy sang bi mu faatoo bi waa ji faatoo malaaka yi yëguñu rek lu dul yàlla mu ne leen yóbbu leen waa ji safara malaaka yi daal su sujjóot ci kanam yàlla ne kii gisuñu gisuñu ci desiyem lu bon luñ koy yóbbee safara kayitam yépp misaanu xasanaat yëpp lan lañ ci fekk lu baax kon lan moo ko war a yóbbu safara yow yàlla lan xamuñu ko yàlla mu ne man maa xam li nëbbu maa xam li feeñ inna allaha alimun bi zati sama dara nëbbutuwul ci yàlla dara malaaka yi waaw yàlla kon bu fekkee safara la jëm lan moo ko a yóbbu yàlla ne yéen ngeen gis lu baax lu mu def ñu ne kii yaayam la am lu tolloog juróom-ñaar fukki ak yaay ji musul xiif yaay ji musul mar moo koy defal lépp moo koy sàng moo koy defal tout ay tiyaaba rek lañ fekk ci kayitam yàlla mu ne est xam ngeen loolu muy liggéeyal yaay ji bu liggéeyoo pare lu muy wax ñu ne déedéet mu ne xol bi day wax allahumma xuzha wa arihni minha yal na dee ba ma noppalu wala xol bi wax yal na meer bi dee ba ma noppalu gis ngeen yàlla moo jëli mbir mi loqati ko mais ñi ci kaw ñoom lan la ñu gis <coughs> waa ju baax a ngi nii ku yiw a ngi nii mais xoolal gis nga yàlla moo tax suñuy jëf na sell ngir yàlla mooy li ñu waxoon sànq mooy ihsaan bi mooy na nga sellal jëf ji ngir yàlla ginnaaw ba imaan bi dëgëree cër yi di ko def na sell ngir yàlla al ixlaas na sell loolu nga dégg ñu naan la surutu qubulul amal ñu ne salaasa al iman al gëmal sellalal li nga gëm toppal yonent bi mu jàngal la nooy jaamoo yàlla sa ngëm wér sa lépp wér kon ngëm duñ ko gàttal rekk ci wax ak jëf te dëggu amu ci soo gëmee yàlla di jëf te dëgguwul fi muy jóge doo am tiyaaba da ngay sonal sa bopp wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur gaa yi waaxu nañ jëm ca seeni jëf yañ doon jëf ci àdduna ñu ñëw pour yàlla fay leen ñu ñëw fekk yàlla def ko pënd ak poussière kon ndeke foog ñu comprendre foog ñu xam ngëm gi ginnaaw ba nga gëmee cër yi di ko jëfee làmmiñ bi di ko wax il faut mu dëggu mu dëgg ñu bañ ko def waxu kese comme tey nu mu amee ko wax rek tey lan la ñuy wax jullitu billaay jullitu billaay mooy da nga dajeeg benn nit mu def jëf joo xam ne xam nga ni lii jullit du ko def nga ni ko waaw mu ne la wallahi gëm naa yàlla billahi gëm naa yàlla nga ni ko gëmoo mu génne carte d'identité bi nga xool gis ñu bind ci Fatimatu bint ah, léegi lay wax ak ki di jullit la wala ñu bind ci abdallah du ci yem mu ne la wallahi jullit la mais xoolal ay jëfam nu mu wuutee ak li mu wax wax nañ sànq ne imaan du lu ñuy wax kese du lu ñuy du làmbatu nit bu amee imaan day soppeeku nit bu amee imaan su fekkee imaan bi dëgg la ci moom iman bi daf koy changé bu leen fàtte allahu subhanahu wa taala dafa am ay nit yu mu dàq nit yu mu dàq ne leen ñii gëmuñu lan ñu yàlla wax subhanahu wa taala ci naafiq yi ce que ki jóg julli ñun buñ ko xoolee bokk moom sàppe danañ ne gëmul yàlla moo ne wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yurauna annaas wala yazkuruna allaha illa qalilan suñu jógee di julli ñoom ñooñu di wootele gëm nañ ngay gis ñu tayal gis nga koor gi bu fekkoonte ne sax euh, ñu bare bari ci ñun ragaluñ ñu leen xas di nga gis borom kër gu xëy rek bañ a woor waaye da ngay rus rek sa jabar woor sa doomi woor nga toog di xoole waaw ah xoolal léegi Dakar kenn du woor di parce que démb ñi déglu rajo RFM lan ngeen dégg ci Medina am na waa koñ boo xamante ne nee nañ baar bi da leen a sonal bëccëg bi. et ci barki démb la barki démb mardi la xaw ma mercredi xaw ma jeudi maa ko déglu ak sama nopp. ñuy laaj ñuy jaay restaurant ñu ne restaurant yi ñu ngi jaay ba léegi gars yi ñu ngi nekk ñu ngi añ ci réew moo xam ne nee nañ jullit lañ te ñoo ñu di def loolu yëpp genn wàll gi ay jullit lañ kon ana imaan bi. moo tax ñi biñ nee jullit lañ ñu jóg dem ne dañuy julli yàlla dàq seen jëf yëpp yàlla bañ koo jël yàlla tuddee leen leneen bal sax yàlla dafa ne wa iza laqu allazina amanu qalu amanna ñun gëm nañ ah ñun macha allah ñu ngi ci biir fasaalenu fasaalenu de waaw boole ma ci duwaa bi wala du loolu la ñuy yàlla ne wa maa hum bi mu'minin gëmuñu wala yàlla waxul loolu wa maa hum bi mu'minin dañuy wax rek gëmuñu dara loolu yàlla moo ko ñeme wax waaye ñun ñu xamul ci biir ñemewuñ ko waaye comme sunu borom moo ñu xam moo tax sunu borom ne du dëgg parce que ngëm gi duggul ngëm gi ci làmmiñ bi la yem alladina qaalu amanna bi afwaahihim walam yu'min qulubuhum ñi nga xam ne seen ngëm ci làmmiñ ñi làmmiñ ngëmu làmmiñ nag dafay war a jóge tey loolu moo tardé l'islam dañ doon wax ne jullit yi taxawal islam ñetti téeméer lañ ak fukk ñett jullit yi taxawal l'islam ñetti téeméer lañ ak fukk ñett tey jullit yi ci monde bi ñaata lañ. xoolal Égypte barki démb démb 14 yaakaar naa million ñoo marche ne di réclamer charia million ñoo génn vendredi démb mars di réclamer charia terewul ñu leen koy xañ parce que 14 millions dëkk bu ñu nekk mu jege Israël Israël mu ngi ci danger moo tax ñun ñooy nelaw waaye yahudi ak nasaraan yi nelawun xam nañ lan moo tax ñu ne Égypte Mursi du ko jiite xam nañ lu tax ñu ne duñu dund charia xam nañ ko xam nañ ko bu baax waaye maa la saf jullit ñi yëguñu xoolal information bi nuñ ko nëbbe adduna bi télé yépp lañ fay doo dégg benn tele ci adduna bi di ci wax lu dul ñetti tele ahraar xiwaar ak turkiya parce que Erbakan ñoom la àndal ñi ci des ñëpp leneen la ñuy wax bal sax dañuy sàcc information bi di di wax leneen dina bëgg nit ñi dëgg lu tax parce que ngëm moo amul mbokk jullit yi nañ jël tuuti ay misaal ci ay nit ñi nga xam ne ngëm duggoon na ci ñoom ngëm duggoon na ci seeni dënn ay modèle tuuti rek ndax wax naa leen sànq ne euh, li nu tardé def ñuy xañ lu baree baree bari waaye dinañ joxe ay modèle yu ndaw ndax ñu xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee màkk tey bu ñu lay jox yonent bi bi mu ñëwee màkk dañ lay jox benn benn sahara benn deser boo xam ne da nga faa musa wàcc gisoo fa dara nga romb fa mu ngi mel ne tey kii ñëw fi romb àll bi gisu fa dara suuf kese nga toog ay at nga ñëwaat nga fekk ñu jëmbat fa ay garab def fa ay dex def fa ay tool yépp naat na tax yow mi ñëwoon démb ñëwaat tey looy wax fii am na changement fii am na ku fi jaar wala am na ñu fi jaar yeneen bi mu ñëwee màkk lan la fekk màkk lan la fekk màkk yeneen bi mu ñëwee jigéen su juddoo dañuy gas bu mu xóot suul ko ne day indi gàcc wala bu jëkkëram faatoo mbokk jëkkër yi ñooy ñëw rek sànni ko benn kaala ne ko ni ñu moome kaala gi lan la moomee wala ku amul doole dañuy ñëw def la njaay àll loolu ñu naan dangay ngay bay sa tool ba mu ñor buur ñëw ne la jël naa ko loolu moo amoon màkk ku mën samarum duur yonent bi dugg ci gox boobu changé ko mu fekkoon ñuy sàmm gëléem ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara kenn xamu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ñëw changé leen parce que iman la dugal ci ñoom imaan yonent bi toog na fukki at ak ñett imaan lay tabax fukki at ak ñett biir mag imaan kese lay tabax ñun ñun ñaata at lañ jàng imaan yonent bi da ko jàngale fukki at ak ñett biir màkk moo tax xool leen ñi nekkoon màkk yépp biñ demee Medine amul naafiq naafiq yi fan la nekk Medine mais màkk amul naafiq lu tax parce que imaan bi dëgër na nga gis ñu jàpp Sumayya di ko rey jàpp bilaal di ko dóor mokkalagul dara ci quran mu naan ahadun ahad yaasir ñoom ammar ñoom soayib ñoom musaab parce que lu tax parce que ngëm dugg na ci ñoom yonent bi danoon xool sahaaba bu caag mu leen xam geen nu leen aboubacar rawee ñu ne ah mu ne seyun waqara fi qalbi benn mbir mu sax ci xolam xaaris dafa xëy suba rek nuy si yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi xool ko caag ne ko kayfa asbaxta yaa xaaris mu ne ko asbaxtu muminan billah damaa xëy tey ti gëm di gëm yàlla lan la ko yonent bi wax unzur ma taqul xoolal bu baax li ngay wax ndax nit lépp lu mu wax war na kaa mën a layyi fama alaamatu imaanika yaa xaaris luy wane ne yow gëm nga yàlla comme ne nga gëm nga yonent bi ne ko luy wane ne yow gëm nga mu ne ko bàyyi naa àdduna jublu naa àllaaxira su bëccëgee damay woor su guddee may julli ci loolu laa nekk ci loolu laa nekk ba su ma xoolee kaw asamaan day mel ne maa ngi jàkkaarloog arshur rahman su ma xoolee sama ndeyjoor day mel ne maa ngi gis waa aljanna ñuy xiiwlu su ma xoolee sama càmmoñ day mel ne maa ngi gis waa safara ñu leen di mbugal lan la ko yonent bi wax ra'ayta faltazim gis nga yoon bi de téyal mu dëgër xoolal kooku ni ko imaan def te bim ne man am naa imaan tontu na yeneen bi alayhi salaam dane Umar amu uminuna antum ndax ngëm ngeen ne ko naam mu ne fama alamatu imaanikum ya Umar luy wane ne yéen gëm ngeen de ko narda bil qada wa nasbiru ala al bala narda bil qada wa ala al yàlla subhaanahu wa taala tegee dara suñu kaw dañuy nangu lu yàlla teg suñu kow ku gëm yàlla lu yàlla teg sa kaw danga koy nangu waaye xoolal ñu alquran boobu ba mu duggee ci xolu saxaaba yi yonent laaj ko Omar ne ko lan mooy wane na gëm ngeen Omar ne ko narda bil qada lu yàlla teg sunu kaw ci ndogalam ñun dañ koy nangu est ce que ñun tool nañ foofu Sénégal tey lu yàlla teg sunu kaw ci kër yi ñiy sëy bàyyi yi yi doom yi est lu yàlla wàcce ci kër gi lu yàlla teg ci njaboot bi ñun dañ koy nangu narda bil qada te loolu dafa bokk ci alimaanu bil qadar mu ne ko ñaareel mu ne ko nasbiru alal bala sunu yàlla tegee ay coono ay natt ay jafe-jafe dañ koy muñ as-sabr habsu nafs ala ma takrah mooy nga poñe bakkan bi def loo ko lu mbugut a def gis nga ñu ngi nii dañoo woor lan moo tax ñu woor mooy bu ñu xëyee léegi dañoo poñe suñu bakkan yi dañ ko poñe ba mu ne kaj ñu ne ko doo fi lekk doo naan depuis fajar lu dul timis jot loolu la yàlla bëgg nag pour ñu bu koor gi jeexee ñu mën a poñe bakkan yooyu di leen jaamuloo yàlla loolu mooy koor mooy xabsu nafs ala ma takrah mooy poñeel bakkan bi nga def loo ko lu mu bëggut a def fi mu nekk ni ñu ngi nii soo romboon lekk boo romboon lekk gi gën a neex ci àddina bi naan bi gën a neex instant bi bu ñu la ko indi la lay wax dañ jël ma ko ci firgo bi ba ngoon lu tax lekkoo parce que da bàkkan poñe bakkan bi su la benn xale bu jigéen woowoon ak di la jox lu nekk ci àdduna pour mooy ak yow bu la góor woowoon di mu bëgg a mooy ak yow ak lu mu la mën a jox da nga ko boo koy def sax da nga naan ko ba ngoon ba ma dog denc ko ba ngoon bañ dog loolu ngay wax mais instant bi doo ko def gis la pour ñu mën a am iman moo tax aaya bu muy jeex lan la yàlla wax la'allakum tattaqun pour ngeen am taqwa ngeen am iman ngeen am ragal yàlla ngeen mën a jaamu Omar bokk na ci tontoom narda bil nasbiru alal bala wa narda bil qada waaye mu ne wa nashkuru fir raxa bu nu yàlla defalee xéewal ñu sant ko allahu akbar wa ma bi ni'mati rabbik xaalis ñun du ñu sant yàlla Sénégal dinaa dégg ku nekk ñu koy sant ci rajo yi ba des yàlla wala cantu diw cantu diw cantu diw cantu diw cantu diw musuma dégg nañ leen def ay jàng lan la dañuy sant yàlla musuma ko xaw ma yéen nag de man sama bopp laa wax musuma ko dégg ku nekk nag na leen sant saa dégg sax ndaw si def dara au lieu ñu sant yàlla wala xale bi def dara wala ñu sant yàlla misaal comme bag yi passé xale bi am bag d'office wala ñu sant yàlla ñu ne yaayam yaa ko liggéey yaa ko liggéey ci kër gi sa liggéey la na allah duñ sant yàlla te nag contraire bi mooy bu fekkoon ne safaan la ñu ne yàllaa ko dogal bu bonee ñu ne yàlla yaa ko moom su neexee ñu ne papa ji walla yaay ji encadrement papa ji ñu yaay ji liggéeyu yaay ji professeur bi ko doon encadré booy bi intile yàlla kenn du ko wax xatta sunu mbër yi bu ñu daanee sax dañ naan maa ngi sant sama yaay ak sama baay ak sama sëriñ yàlla bokkul xool Omar moom bi ko yeneen bi laajee ñett yuy wane ne Omar am na ngëm yàlla bokk na ci naskuru firraxa su neexee du ñu sant kenn yàlla rek ndax yàlla la neex mbir mi tey boo ci mënee xéewlu di ci kontaan yàlla la kon lu tax duñ sant yàlla lu tax duñ sant yàlla yonent bi alei ñaari ñaan la yoroon su neexee mu ne alhamdulilahi allazi tatimmu bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaree mu ne alhamdulilahi sunu ngëm xool ko feneen suñ ñëwee ci yonent alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee ci golf bi yonent bi bi ko yàlla di yónni am na ñeent fukki at bi muy génn àdduna am na juróom benn fukki at ak ñett kon diine ji mu jàngale dund ko ñaata at la ñaar fukki at ak ñett xoolal yonent bi changé golf bi yëpp yar nit ñi ci ngëm yar nit ñi ci ngëm bokk ku dugg sa ruq mooy yàlla sax boo génnee da naa ne yonent mooy naa yàlla ñaanal ma yàlla yàlla baal ma doo ko noppi foog nga wax jàng leen histoire ndaw si maxzuma bi mu njaaloowee dafa ñëw ne yonent bi dama njaaloo setal ma dafa dem njaaloo ñëw ci yonent bi ne ko fi ma wax ak nii yow nii mu ne ah, mu ne dama ëmb te mas naa sëy mooy sangewu naa te loolu ku ko def lan mooy sa àtte ci lislaam mooy dañ laa war a rey kon lan la wax yonent bi nañ ma rey ndax damaa tooñ yàlla loolu imaan moo tax loolu imaan yonent bi ubbil ko bunt ne ko demal demal ba nga am doom nga ñëw bëgg na bu demee mu daw mun na changer dëkk mu tuub parce que pour ñu bañ ko rey mu tuub mu dem toog ba am doom ci guddi gi fajar bu gàddu doom ji ñu ne yonente xam nga ma yonente ne ko déedéet mu ne maay ndaw si njaaloo woon ñëw ci yow ne la setal ma nga ni ma demal ba nga am doom am naa doom doom jàngi yonente bi ne ko demal nga nàmpal ko ba mu fer ubbilaat na ko bunt pour mu dem tuub mu dem nàmpal ko ba mu fer yoon bii bu ñëwee bëggul dellu mu indaale xale bi muy dox mu indaale xale bi mu ngi yore mburu ñu ne yonent xale bi fer na xoolal mën na lekkal boppam li yàlla wax ci man nañ ko def oh. yonent bi ne sahaaba yi aqimu xaddallahi alayha def leen atte yàlla ci kawam ñu jël benn morso sàng ko ndaw si ñu jël ay xeer di ko dóor Xaalid ibnul Walid moo jël benn birig yen ko ndaw si ci bopp bi bopp bi tasaaroo yonent bi ne Xaalid ma ndànk laqad taaba tawbatan law qusimat ahlal madina la wasi'athum allahu ndaw si tuub na tuub boo xam ne waa Medina yëpp bu ñu naanoon sàngara bu ñu njaaloowee bu ñu sàccee bu ñu fenee bu ñu leen ko séddalee ñoom ñëpp mu mat leen ñu dugg aljanna lan moo tax ndaw si def loolu imaan ngëm xoolal yonent bi aussi ci jàngalekat bu mag bi mu nekk ndaw si nee na ko damaa njaaloo waaye waxu ko kan la kan ci gaa yi la sallallahu alayhi wa sallam moom comme ndaw si problème am la ko moom problème am la ko bàyyee bu doon ñun fii kenn la benn xale bu jigéen ñëw ne la yow yënga ne dama ëmb loo koy njëkk wax kan la ci gaay kañ la ci koñ bi ban paa la ban waay la xool yonent bi yoonam nekk ci yooyu xam nga lu tax parce que yonent bi nee na bu kenn dem def lu bon wala kenn gis mbokk jullitam di def lu bon nga ñëw di ma ko wax ndax suñ la nee diw day def lu bon saa yoo gisee waajo yu sa xel ci lu muy dem ci lu bon lim doon def te nit warul warul dindi sutura jàmbur xoolal ñun yonent moo tax laajul ndaw si dafa toog ba ñu defee loolu ba pare ay fan ka ko ëmbal ñëw ne ko dama ëmbal dama dal ci jigéenu jàmbur kooku tamit ak yonent fi mu jaar moom waaye ñoo ñëpp lan moo tax lii lépp am mooy seen iman ngëm gi leen yonent bi yonent bi ñëw na changé na société bi fukki at ak ñett mu leen di yar ci iman xoolal tufaylu ibnu amrin keroog bi mu jógee daws kilifa la woon kilifa gu mag cin du fay këram buntu këram du tiju suñu xësee xëy suba xam cin bi cin li du fay dañuy yokk matt yi di yokk ndox mi ndax gan yaa ngi ñëw tufay lu bàyyi ko ci kër googu dem màkk bi muy dem màkk mu fekk yonent bi mi ngi tàmbalee woote yéeféer yaa ngi ko dar di yàq diine ji guddeeg bëccëg comme ni ñuy tasee tey information di yàq diine xam ngeen tey rajo yeeg tele yi diine rek la ñuy yàq ba ci seen théâtre yi ngeen di seetaan ndogu ndogu li islam rek la ñuy sabote ngeen di ree dangay ngay war ba ngoon ñu tegal la benn benn pièce théâtre ci waxtu woo xam ne yonent bi dana wooye boo ñaanee yàlla may la nit bu wooree ba mu des 10 minutes ndogu jot bu dee góor waratul sax tal soxnaam bu dee jigéen waratul tal borom këram bu dee papa waratul tul doom bu dee doom waratul tal papaam gis nga waxtu woowu yàlla rek yàlla rek yonent bi nag heure boobu dañuy nangu ñaan li saa'imi tarafataani ku wóor am nga ñaari kontante ban waxtu la yonent bi wax heure bi ngay dog yonent bi nee na boo ñaanee ñu may la waaw sahi li saa'imi da'watun laa taruddu inda al ku wóor ba ngoon yonent bi nee na booy yàlla may la léegi nag yow nga toog ci télé jëm la kañ xoolal heure ñaan bi raw na la ngay seetaan ñoo xam ne ay nitu safara lañ seen diine wérul ñu yàqal seen bopp yàqal la te télé yépp a koy def nag bi ma nekkee TSL dama xuloog ñoom man leen léegi man sama heure heure ndogu loolu laa tuddee émission bi heure ndogu bu leen teg théâtre bi ni ngeen teg émission bi ñu def ko ñaari fan ñetteel bi xam nga nu ñuy def dañuy def 10 minutes ñu jiital ma indi théâtre bi sama ginnaaw wala ñu bàyyi ba théâtre bi passé ba ñuy nodd bu ñu noddee pare rek ñu indi ma voilà parce que dañ leen koy wax parce que ñoo ñu am xaalis il faut ñu bàyyi xel suñu bopp na ñii dañuy yàq suñu diine day tax du ñu am communiquer ak sunu borom xoola waxtu yooyu yow nga war a concentré wu di def sa askaaru masa di tudd yàlla di ko ñaan sa bopp sa njaboot sa soxna say jafe-jafe mais doo ko def et ku war ba ngoon du ñaan yàlla te yàlla bu ñu ko duloon ñaan du nu faale maa yaaba abukum rabbi lawlaa du'aaukum te yàlla lan la wax inna euh, lazina yastakbiruna an ibadati fa yadxuluuna jahannama daaxiriin ñi nga xam ne dañuy rëy ba duñ ma ñaan yàlla nee na safara laa leen jëme kon heure boobu heure nangu ñaan la dañu war a ñaan yàlla Tufayl ibnu Amr ñëw ci waxtu woo xam ne dañuy xeex islam niñ koy xeexe tey ci bi mu ñëwee ci sàngi Màkka rek lan lañ ko wax inna nuhazziruka ghulaama bani Abdul Muttalib ñu ngi lay moytu ni ko loo xale bi dëkk kër Abdul Muttalib inna lahu kalaaman yasharu bihi man ma mu ngi yor wax joo xamante ne ku ko dégg rek mu njabaat la du ko déglu de mu ne ñu tiitloo ma tiitloo ma tiitloo ma ba ma jël coton coton daal di koy dagg ci digg bi daal di koy saañ ci samay nopp ba mu ne kuj mu ne mu neex yàlla rek ma génn dem ci kaaba ak sama nopp yu ñu saañ ma dégg kooku ñu ma doon wax moytu ko ma gis ko mu ngi taxaw fële di wax mu ne ma ñëw ma commencé di wër kaaba gi waaye ma koy déglu léeg-léeg alquran ji yonent bi jàng yàlla daal di koy laxas ci ngelaw li daal di koy sànni ci coton yi mu bënn coton bi romb tempa bi daal di dugg ci xol bi xam ngeen ne coton tuuti na ci téye kàddu yàlla coton mënut a téye kàddu yàlla mu daal di dugg ci xol bi mu jékki-jékki rek daal ne ni coton yi ajaban li nafsi fa kayfa uiru aqli xayri ay yéen man daal maa dof rek naka laay abalee sama xel keneen sama xel naka laa koy abalee keneen mu ne naa jege waa ji su waxee lu ma amal njëriñ ma jël su waxee lu ma amalul njëriñ ma sànni ko fële rek mu daal di ñëw ne ko sami'tu maqalata qawmika fii ko dégg naa say mbokk lu ñu wax ci yow dégg naa say mbokk lu ñu wax ah waxal ma dégg yonent bi daal koy jàngal suratu sajda rek waa ji daal di sujjóot ne ko yaa rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim yonent dëkk ba ma bàyyee ko ña ngay njaaloo ña ngay naan sàngara ña ngay ña ngay waaye yónni ma ma nekk benn yonent tey bu leen génne ji ci loolu ñu nekk gëm na dafa gëm léegi changé léegi ñun ñaata at ñu ngi nii gëm ñaata at ñun ñu ngi nii gëm Abubakar Saddiq jëlal Abubakar bu njeexalee ci Abubakar ñu dem julli ji keroog ba mu duggee ci diine ji ngëm gi dugg ci xol bi mu xool yonente bi yonente bi xool ko mu ne bi lan moo ma war yonente bi ne li ma war moo la war mu ne xaar ma ñëw mu génn indi Ousmane ibnu Affan deuxième jour mu indi Ousmane ibnu Mazoun troisième jour mu indi Bilal ibnu Rabah quatrième jour mu indi Arqam ibnu Abil Arqam juróom ñaari fan bis bu nekk Aboubacar dina jàpp benn punkal ci màkk indil yonent wi ñun depuis ñaata ñu ngi ci diine bi yéen góor ñi kenn ku nekk ci yéen bi nga nekkee sunnit ba léegi ñaata nit nga indi yéen jigéen ñi bi ngeen muuroo ba léegi kenn ku nekk ci yéen ñaata nit lay indi ci daawa bi haza huwa al islam est que da ngay dindi sunna rek pour sa bopp nit nga indi diina ji ñaata nit laa ci dugal daawa bi ñaata nit laa ci dugal parce que da ngay changer da nga ñëw war nga pour changer société bi mais lu tax société bi du changer yow koo xam ne sa kër mënoo leen yee sax jógal julli fajar bal sax yow boo bëggoon jóg fajar nga dégg asalaatu xayru minan nawmi nga bëgg a dem soxna si ne la hmm, nga daana tëddaat nga tëddaat nga tëddaat doo dem fajar jàkk ndax sa soxna yow mun ngaa changé kenn xool Aboubacar juróom ñaari fan jàngeen al asara mubassirina bil janna fukki nit ñi ñu dig aljanna du loolu am na juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen dugal ci lislaam al mubashirina bil janna fukk lañ juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen dugal ci lislaam juróom-ñaar ñi du yonent bi de Aboubacar parce que ñooñu dañoo gëmoon ni ngëm gi dafa war a changer société bi ngëm day changer société ñun bu dee dañoo gëm te société bu ñu nekk kër gu ñu nekk koñ bu ñu nekk am na ñoo xam ne koñ yu ñu nekk sax kenn xamu leen kenn xamu leen da ngay gis ko jigéen yoo xam ne xamul ko njëkkee mu ci biir néegam rek tëju Omar ibnu Xataab kan moo ko dugal ci diine jigéen Fatima Fatima rakkam la pes ba nopp bi dagg parce dégg na Fatima ak Saïd dañoo dugg ci lislaam mu ñëw ne ndaw si da dugg ci diine dégg naa ndaw si ne ko waaw rek mu pes ko jaaro bi dagg nopp bi ndaw si ne ko rey nu nu dee lii da nga mën man de sa jigéen laa munoo maa indi lenn lu lii ñun nag aman naa bi rabbi muhammad waaw ah. gëm nañ borom muhammad booba nga rey nu ndeysaan yaramam daw mu ne ko ma xool téere bi nga yor mu ne ko du la ko jox parce que yéeféer bu ñuul kukku nga ma laal ko mu ne ko sangu ji xab xabaab génn ci lal gi mu nëbbatu woon ne ko Omar bi dégg naa yonent bi di ñaaral ñaari Omar yu njub yal na yàlla Omar ibnu Xattaab Omar ibnu Hicham yal na ñaan gi dal ci yow. mu dem sangu ñu ñëw ñu jokko ko alquran bi taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa mu jàng ko ba ay jeex mu ne wan leen ma Muhammad jigéen boo ko fa yóbbu gis nga ngëm day changé ay nit lan moo tax ñun ñu gëm te soppeekuwuñ ñu julli ji ñëwaat insha allah li nga xam ne mooy waxtu bi waroon a conférence bi waroon a diire nga su ko defee lañ koy may rek mu egg li nga xam ne moom la tàmbali woon su paree lu tolloog ñaar fukk wala fanweeri bi incha allah mu loo nga xam ne mbokk yi lañ koy doole ci waxtaan yi wala ay laaj yi nga xam ne moo ci aju ñu bàyyi xel nag incha allah dafa war a delluwaat ba Dakar. incha allah ci weeru koor lañ nekk incha allah. alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñoo ngi tolloon ci yonent alayhi salaatu wasalaam ni mu changé sahaaba yi yonent alayhi salaatu wasalaam ni mu changé sahaaba yi sahaaba yi lan moo changé seen dund est-ce que alal moo ko changé ndax amuñu woon alal amuñu woon dara am na ci ñoo xam ne ci ñoom bu ñu ndekki woon du ñu añ bu ñu añee du ñu reer bu ñu am na ci ñoo xam ne dañ daan añ ba pare fande du ngeen fàtte ne yonente alayhi salaatu wasalaam tëdd na guddi ba ci àgg mu xiif xiif mu génn di wër mbeddi Medine ba caag rek mu dajeeg Aboubacar Aboubacar lu xew mu ne ko dama xiif ba munu ma nelaw ñoom ñaar ñu ànd ba ci àgg ñu dajeeg Omar Omar waaw mu ne yonent damaa xiif ba mënumaa tëdd yonent ne leen nañ dem kër Abul Ayyub al Ansari jàngeen ci histoire ñu ne yonent daana toog weer cin du takk këram cin du tàkk këram yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal ñoo ñëpp ni ñu kon amuñu alal kon lan moo leen changé ngëm moo leen changé ba te démb nu ñu leen doon xeebe tey ku ñu taxaw sa kanam nga wég leen bu leen fàtte am na sahaaba bu taxaw ci kanamu rustum buuru Kisra te ba muy dem buur bi daf ko préparé dafa waajal soldaaram yëpp ñëpp taxaw ci kanamam soldaaram yëpp la waajal ñu yor xeej yi ñu yor fett yi ñu ñu lal tapis rouge tegal ko piliyaan boo xam ne ñaar fukki nit mën nañ cee toog waaye xoolal bi saxaaba bi ñëwee xuus fas xuus ak fasam war waayam ñenn ñi ne mbaam la waroon mu xuus tapis rouge bi ñu ne ko wàccal mu ne leen déedéet yéena moo yéen a ma woo ma dellu ñu ne ko bismillah mu ñëw xeej bi mu yor moom lay jam ci tapis bi di dox ba egsi sees bi ñu ko tagaloon mu toog ci suuf ñu ne ko toogal fi mu ne déedéet fi moom gënal li ko rustum njëkkalaat mooy yéen lan moo leen génne lu tax ngeen jóge seen dëkk tasaaroo ci àdduna bi mu ne ko li nuxrijakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad li nuxrijakum min jahimil maasiya ila jannati taa li nuxrijakum min diiqi dunya ila siati l axira mu ne ko waaw lii ngeen ñuy woo bu ngeen ñu woowee ñu bañ nu ngeen di def mu rocci jaasi ji ni ko lii mooy nekk suñu digganteeg yéen amul wax kii kese la wala ñooñu lan moo leen may loolu ci nit ñoo xamante ne kenn faalewu leen woon yàlla moo ñu ko wax ci alxuraan arab yi nu ñu meloon balaa yonent yàlla Muhammad ñëw yàlla moo wax nu nu meloon Muhammad ñëw changé leen kon imaan bi moo leen soppi al iman huwa allazi gayyara xayaata sahaba wa laysa al maddiyat abadan sahaba yi mbokk yi ñu àndoon ak yonent yi cent vingt quatre mille lañ lan moo leen soppi du alal du xeet du deret islaam moo leen changé ngëm yàlla moo leen soppi kon ñun lu tax ngëm yàlla googu ñu nekk ci te ñun soppeeku ñun ci lañ juddu ñoom juddu wuñ ci ñun ñi ci juddoo changé wuñu ñun yokkuñ ci dara ñun yokku wuñu au contraire dañuy deltu ginnaaw Sénégal yokku wuñ de dañuy deltu ginnaaw ci diine ah xool leen kañ ngeen nga am kilifa diine bu jiitee lislaam di xeex wax leen ma kan la kañ lañ ko gëj am bi ñoom Cheikh Ahmad Bamba demee ñoom Lat Joor ñoom El Hadji Omar ñooñu bañ demee ñun ñan lañ amaat ay kilifa diine yu naan alxuraan mokkalu ma ci dara li ma ci xam daal mooy loolu di nuroog neuf loolu ngeen am. subhanallah ay kilifa diine yooyu ngeen am yuy fecc loolu nit ñi guddeeg bëccëg. ah xaw ma ndax sabar yegsi na fi ah. xaw ma ndax sabar yi yëg si na fi mais ñun Dakar du nelaw sabar timis ba 2 heures du ba 5 heures di fecc di yuux est-ce que loolu mooy islam du ay fecc du ay sabar du ay taaxuraan l'islam aqida wa ibada pas-pas la ak jaamu yàlla ku ko amul da ngay sonal sa bopp gis nga lii nu nekk fii nii dañuy nax suñu bopp rek di gëm-gëm te balaa ñuy xam ne dañuy nax suñu bopp rek nga dee billahi wallahi lii ku ci nekk ba nga dee ñu laxas jëlee la ci kër gi yóbbu la ci am morgue bi ñu futti la ñëw sang la ba nga set ñu jël witteen saañ sa pax yëpp sang la ñu jullee la ñu teg la ci oto bi yóbbu la ci armeel yi ñu gas ba mu xóot ñu dugal nit ñu ñibbi rek yàlla daal lay woo ne la abdi tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alhayu allazi la amut sa mbir yëpp daal di leer nañ nit ñi dellu si fi ñoom ut ay baas yu mel nii rey ay nag di lekk ceeb yu xonq ñiy jaagari jaagari fekk yaa nga fële malakal mawtu yëkkati la nga jóg toog mu naan la maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammad loo doon wax ci moom allahu akbar gaa yi ñoom nekk fii di lekk ay nag di lekk yàpp Sénégal bala ñuy mën a lekk yàpp am ku dee nag bi gën a ngand ca daral ba la ñuy indi duñ ko mënul jënd dañ koy cotiser ku am naqar dina lekk yàpp ku am naqar dina lekk yàpp dañuy noos luwe baas yu ngand rajo indi ji indi ji syndicat yi def ci glace ba mu fees yenn saa yi sax ñu indi ay kanet allahu akbar ñu ne dañuy saraxal <laughs> dañ koy ñaanal doo dégg kenn ñaan de dañuy lekk rek bay suur di waxtaan waaye ah yow gis nga ah, gis nga ñi mu bàyyi <laughs> gis nga ajaa diw ah moom de moo ci gën a tuuti gis nga yooyu da ñuy waxtaane waaw ñu nga gis nga ñu ngi préparé paa yi ñëw jaale si yëpp ñu ngi xool ku ci gën a nekk ndaw kan moo ci doon liggéey jeex kenn du faj def di ay ñaan mosu leen dem dëj ba gis ay affaire ñaan forek caaxaan kon nag ku yebu jaamu yàlla ku yebu am iman ku dee yàgg sa bàmmeel man amila salihan fa li man fali nafsihi waaye wa man asa du pour kenn sa bopp a tukulóori nee na ñaamanam ñaamataa ko daanatam daanataa ko warema tan lekkal ma yaxata nelawal ma du dem yow rek su ñëpp tibb di seex ngay tibb di teg sa dopp li nga yëg mooy tàng na waaye doo yëg ne sax ku yew a jaamu yàlla bu nit ñi di foo nga jaamu yàlla waaye nit ñi nekk di foo ñu ñëpp ñuy foo senegal mooy réewum foo dafa am benn góor day ñëw ci kër kër benn taalibeem sëriñ la mu ne tëll ci kër gi rek mu dégg musique bi fekk waxu leen woon maa ngi ñëw xam nga tey benn xalifa diine bu doon wax benn kër maa ngi ñëw kër googu lu ñuy def dañuy teg ay baas teg alquran bi bu sëriñ bi demee mooy comme ni ñuy ngénte rek lu ñuy ngénte diggante huit heures ak dix imaam a ngi ñëw ak waa jàkk ji lu ñuy teg alxuraan bu imaam demee waaw <laughs> loolu diine la mooy imaam yéen lii ngeen ci am ñu ngi lay yëgal nag yow imaam yaag délégation bi ngeen àndal su ngeen tuddee ba pare bu leen añ si toog leen jàkka ji seen añ a ngi ñëw da ngay dégg bu ñuy dem sax paa bi leen imaam seen añ a ngi ñëw mooy bu leen fi xandaat wax nan la ko ah du leer lan la wax boo fi ñëwaatee yow imaam loo fi gis yow la imaam dem jàkka ja toog ak gars yi añ bi fa la leen di fekk nit ñi nekk ca ngénte lay mooy yàlla ba ngoon jot bu xale yi mooyee yàlla ba tàkkusaan mairie ne leen arrêté leen ñun ñu ñëw ba minuit wala ba 4 heures du matin léegi sax mairie dañuy fanaan wala egseegul fi egsi na fi dañuy fanaan di mooy yàlla ba bët set ñu ne dañuy làng ah di làng làng leen yàllaa ngi ñëw dina tas làng bi bëccëg te yàlla bu ko tasee kenn dootu ko dañuy fo rek di caaxaan naan dañuy teggi dañuy joxe ay riba yu bon yooyu ngistal yooyu yooyu yàlla taxul penc yooyu ñuy def di joxe yére yooyu yàlla taxul yàlla taxul léegi ñun sax dem nañ ba dugg ci ñun ñun sunniti ibaadu yi dugg nañ ci léegi ñun dugg nañ ci léegi lépp lu bon lañu doon def léegi ñun dugg nañ ci waaw parce que nit ñi ñooy ah lii kat nag lu dara nag lu dara lii di ngistal dafa baax dangay ngay maye da joxe bul xaar mbooloo mi ñëw joxeel ngir yàlla luñ koy bindee kaar na léegi dëj jaxal ñu bind waaw 10 000 ay da ñu bind ko ki la jox kii yaa bi ma jox ko 20 000 may jox 10 000 dëj dëj gis naa dëj bu ñu indi cinquante 000 ñu ne delloo leen ko. kenn du ko fi yënd cinquante mille billahi wallahi taala ak koor gi dama woor cinquante mille kii di sunu goro nekk Italie di yónnee cinquante mille bu kenn dugal ci dëj bi subhanallah kenn dugalu ko ci ñu ne waa ji war naa yónnee lu ëpp cinquante mille ayna ana yàlla ay waay ana yàlla ayna allah Omar dafa fekk waa muy sàmm Omar ne nañ seetlu kii samwaay ñu ne ñun de dañoo xiif mu ne waaw lu ci pexe ñu ne ko xar yi ngay sàmm nga rayal ji ci benn jaay ñu benn mu ne moom ma ko dañ ma koy sàmmloo ñu ne boo demee nga ni borom till bi moo ko fàdd mu ne Omar ayna Allah Omar xëm ana yàlla Omar xëm bi mu ximmilikoo mu ne ku mel ni warul nekk sàmmkat kii dafa war nekk ci kanam président de la république di ko conseiller ayna Allah iman ngëm yàlla gis Sénégal dara yàqu lu ngëm ngëm moo fi ñàkk bu nit ñi amoon ngëm du mel ni ngëm moo fi amul ñu ñuy rey ay baas tant guddeeg bëccëg ay yuuxu ay ziyaar te ngëm amul dara amul ci dara amul fekk delluwuñ ci imaan buy changé suñu lépp wallahi dañuy sonal suñu bopp bi ñuy dagg di julli ji dañu ne woon ñu ngi ci Abu Zarin al Ghafari Abu dafa ñëw moom li ngeen dégg ñu naan mooy cinquième personne ci l'islam Abu Zar jamono ji muy tuub màkk kenn ñemewul tuub di ko feeñal Abu Zar bàyyi ba naaj bi tàng jër ba màkk ku nekk ñépp toog ci seeni keppaar ñépp toog ci keppaaru kaaba gi ku nekk di waxtaan ak ay mbokkam Abu Zar ñëw ba ci keppaaru kaaba gi ñu koy séen ponkal la woon mu njool ci kaw daanaka bu yuuxu woon kubéeri ndaa yi dañuy yëngatu ñu koy gis muy dem ñu naan waa kii de xanaa dëkkul ci dëkkul ci màkk kii de gan la fi xam naa ne de ziare ci kaaba gi fu mu romb ñu xool ko ba mu yegg ci kaaba gi mu taxaw ñëpp di ko xool wax ne kii lu mu nar mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah rek gaa yi tëb ku nekk li la jege woon rek nga jël ñu dóor ko ba dere ji sangu abbas moo ñëw ne leen innahu rajulun min xifaar kii bu ngeen ko reyee xifaar la dëkk yéen waa Màkka dootu leen tukki ndax bu ngeen dem xifaar ngeen di jaar bu ngeen di ñibbisi xifaar ngeen di jaar su ngeen ko reyee ñu bàyyi ko yenent bi xool ko ndeysaan deret ji sangu ko yenent bi ne ko Abu Zar léegi nag tuub nga demal nga ñibbi nga dem xifaar nga liggéey lislaam mu ne yonent kuy teg fondement ñetti birig ngay teg yonent bi ne ko loolu na mu ci loolu mu ne ko déggal li ma wax rek kuy teg fondement ñetti brique ngay teg boo buggee fondement bi dëgër mu bàyyiwaat ba suba ci wax ci même waxtu mu jaar fi mu jaaraan ñu naan kii lan mu jaar fi mu jaaraan ñu naan kii la ba mu taxaw fi mu taxawaat mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad ñu dooraat ko abbas ñëwaat ne leen innahu rajulun min gifaar ñu bàyyi ba mu nekk ñetti yoon mu ne yonent bi léegi nag fondement bi dëgër na iman bi dugg na nag léegi léegi nag mun naa dem xifaraat liggéey li ci yoon liggéey ji sama borom xoola bi mu demee dëkkam dëkk bi la bopp bi dëkk bi la bopp bi yóbbu leen ca Madinatu Munawwara keroog ba leen yonent bi séeréem ñuy ñëw lan la wax xifaarun xafara lahumullah allah waa xifaar ñëw ñëpp yàlla baal na leen Abu Zar moo def loolu da ngeen defe ne ngëm yàlla toog ni rek di wax la ngëm yàlla ay jëf la olof bi dañu ne dangaa ñe ku bëgg akara kaani ngay ñëwee kaani <laughs> ñun doon bëgg akara pare duñ lekk kaani jaay ma akara bu amul soos du dem du dem lekkoo ko akara de akara day am soos te soos bi day am kaani mooy iman waaw ñu dem ci ñeneen ñoo xamante ne keroog ba ñu amee ngëm soppeeku nañ ñeneen ñoo xamante ne ba ñu amee ngëm soppeeku nañ ñooñu ñooy ñan mooy saxaratu firawn allahu akbar mbokk yi saxaratu firawn ñun ñëpp jàng nañ ci alquran ñun ñëpp ko jàng keroog ba ñëw ci firawna firawna yónni leen Moussa ñëw waar firawna firawna ne kii jabarkat la comme jabarkat la nag nu ñuy def ñu ne dem leen ngeen indi ji njabarkat ñu concurrence ak moom Firawna yónnee nit ñi fil madaa'in ñëpp na saxarat yi ñëw njabarkat yi biñ ñëwee ba ci na ñu taxaw ñoom njabarkat yi Moussa taxaw ak Haroun ñoom ñaar kese sël ñaar moo tax li xew tey ci àdduna bi waruñoo jaaxal démb yonent yi dañoo tumaranke ñaari nit public bi yëpp ànd ak ay mbokkam ñuy bi li muy bari bari bari Moussa benn nit la fi am muy Haaruna ñoom ñaar cundum ñu taxaw njabarkat yi taxaw lan la ñu wax Firawna a inna lana la ajaran in kunna ahnul xaalibin est-ce que bu ñu gañee waa ji am nañu prix fay loo ñuy fay qaala naam innakum min al muqarrabin dama leen ay ministre su ngeen koy gagné ma leen def ay ministre wala mu def ay conseil yu ma jege yoo xam ne kenn amul interprète yéen ndeysaan ñu sànni seeni buum yàlla moo ñu ko nettali fa alqaw xibaalahum sànni seeni buum bi ñu sànnee buum yi lan moo xew fa saxaru aayuna naas ñu ñu njabar bëti nit ñi ñun ñëpp ba musaa bëgg a reculer yàlla ne ko taxawal inni innani maaka asma'u wa ara taxawal Moussa sànni li nekk sa main gauche Moussa daal sànni mu daal di li njabarkatu Firawna yi indi woon ñëpp ci saasa rek njabarkat yi daal di sujjoon ne amanna bi rabbi Moussa wa Haarun ñun de nañ yàlla musa ak Haarun Firawna lan leen wax ah da ngeen koy gëm te joxuma leen ndigal ñu ne ko ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal <laughs> déjà lay Sénégal kenn war a muuru muuru papaam naan ko da ngay muuru te joxuma leen ndigal wala jigéen ju ju tey jigéen wenn jigéen day jógee fi conférence rek dem muuru jëkkër ji day wàcc tàkkusaan ne ko Ayda lii lan la mu ne ko léegi damaa muuru mu ne ko da ngay muuru te joxuma leen ndigal <laughs> gis nga ngëm yàlla dañ ci xaar ndigal est-ce que julli bi mu jotee da nga cee xaar ndigal war dañ ci xaar ndigal ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal keroog gis nga gaa yi ngëm gi dafa leer mu leer ci ñoom ne lii du njabar ñu sujjoon Firawna ne leen dangeen di gëm te joxuma leen ndigal ñu ne ko ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal mu ne leen kon nag tey ngeen dee danaa leen yeew ba mel ne ku leen di dugal ci biir garabu tàndarma yi wala usallibannakum fii la yàlla utilisé naa yeew gi dafa mel ne leen dugal ci biir ci garabu tàndarma yi laa leen di yeew dinaa dagg seen loxo droite ak seen tànk gauche dinaa leen métital am nga ñooñu luñ ko wax faqdi ma anta qaadin innama taqdi haadihi alxayaat addunia defal lu la neex adduna rek nga mën alaxira mënoo fa tus ñoogi ñowaay ñam aduna rek nga ñu mënal te suñu yaram yi ngay dagg waaye dooy egg ci imaan yi parce que bala ngay egg imaan bi ñu dee yaram yi ngay laal mais doo laal imaan bi Allah loolu mooy imaan ñii est que julli nañ est woor nañ est-ce nañ màkk est-ce que saraxe nañ ñii léegi léegi lañ jot dëgg bi léegi léegi ñu changé xaaruñu tus ñun ñaata ñaata at ñu ngi dëgg gi changé wuñu ñaata at ñu ngeeg dëgg gi changé wuñ ñaata at ñu ngeeg dëgg gi changé wuñ ñii léegi léegi lañ jot message bi léegi matul 30 secondes léegi léegi dañoo xëy di bokkaale yàlla balaa tàkkusaan ñu dugg aljanna wooruñu julliwuñu ngëm yàlla day soppi ay nit képp ku gëm te soppeeku woo gëmoo ngëm yàlla day jeexital ci nit ngëm gi di ko orienté naan ko defal bàyyil parce que damaa gëm. dañoo am benn élève bu tudd Ibrahima Ngom bu nekk jardin 31 décembre dafa jot ñu leen di xamal ne 24 décembre ñu leen di xamal na ñun 24 décembre dañuy jàng du ñu feetu parce que ñun ay jullit lañu ne suba na ñëpp jàngi si bu kenn jël feet jardin laa wax de xale bi xëy suba sangu ba pare jël saakam wékkooku magam yi nga xam ne ñu ngi école publique. école tubaab yi école primaire yi jàng wu ñu xam nga ñun dañu am feet cinq décembre feet la Sénégal ñu xëy ñu gis ko moom muy jàngi ñu ne ko Ibrahima yow foo jëm ne damay jàngi ñooñu di ko ñaawal naan ko wu amu leen feet mu génn buntu kër gi fekk papa ma ngi ci balcon bi xale yi yéeg ci kaw quoi di ko tooñ papa ji moom a koy nettali papa ji nee bi ñu ko ne Ibrahima amoo feet di ko yuuxoo mu siggi xool leen ñoom ñëpp mu ne leen ñun jullit lañu ñun jullit lañu papa ji nee na tuuti ma jóge ci kaw balcon bi daanu ci suuf baat boobu daf ma ko dóor ñun jullit lañu loolu est-ce que doyul ñu ne Sénégal ñun jullit lañu wallahi ñun jullit lañu waaye xool feet yooyu ñun ñoo koy xëccoog borom seeni borom feet yooyu ñun ñoo koy parce que imaan moo amul ngëm gi moo amul mbokk jullit yi kon ngëm yàlla subhanahu su amee rek changement day am ci société xool leen gaa yi léegi léegi lañu xëy naan firawna a inna lana la ajaran in kunna nahnu alghalibin ndax ñun bu ñu gañee danañ am fay waaye fan la ñu mujj ngëm gi dugg seen xool ñu daal di soppeeku léegi bokkatuñu ak firawna kan mu ne leen dinaa leen rey dinaa leen daggate ñooñu ne ko mënoo dara àdduna rek nga mën waaye sunu ngëm yàlla munoo cee yegg nañ jël kooku nañ bàyyi kooku nañ ñëw ci jigéen ñi ñu jël jabaru firawna firawna kay wax dëgg yàlla jabaram war ta dugg àjjana wala ci xel ci xel jabaru firawna ndax na dugg àjjana mbokk yi ci xel xel nooyewul loolu waaye xoolal jabaru na moo ne lan yàlla rabbit ni lii indaka baytan fil janna wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini xoolal kooku dafa am ngëm gi rek bàyyi firawna xoolal firawna meloon kan mooy misaal tey firawna ni mu mel ci àdduna Barack Obama ah est-ce que du n'est pas wax tey di firawna la meloon firawna moo nee na ana rabbukumul aala maa alimtu lakum min ilahin gayri wala firawna waxul loolu firawna moo ne woon maa yàlla ndax dooleem ndax ngànnaayam ndax kàttanam waaye xoolal jabaram daal di koy bàyyi parce que jabar ji ngëm gi leer na ci moom li muy am doole yëpp ak pale bi ni muy rafetee lal yi ni muy rafetee col gi ni mu rafetee diw yi muy diw xeeñu yi muy xeeñu fas yi muy war gànna ngànnaay yi armée bi dex yi muy sangu loolu yëpp mu daal di bàyyi firawna allahu akbar parce que mbir mi leer na moo tax xoolal <laughs> ñun fii da ngay gis koo xam ne dafa dund sunna ñaar fukki at benn waaye takk ko mu commencé comme waa ji gëmul yàlla mu commencé naan nii kol gi ba caag mu ne nii ba caag mu ne ko nii. wala wala amul mboro Dakar du jeex ana iman bi ana ñaar fukki at yi li nga dund ana ngëm gi <coughs> au yow nga indi waa ji waa ji di la génne. parce que dara nekku fi woon parce que dama doon làmbatu mbir mi dëgërul dañoo am benn xale bu jigéen bu dem defi bac mu dem comme série la doon def dafa war a dugg ci machine yi pratique lay def tubaab bi ne ko non il faut nga dindi sa jilbaab bi mu ne ko pour bac jamais pour bac kese tubaab bi ne ko ah mu ne ko jamais lu muy imaan waaye fii léegi ne sama yaay ni sama papa moo ne sama muuroo duma añ duma añ walla ki ma kiñ ma bëgg may moom moo bëggul muuraay te man léegi xaw ma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kiñ la bëgg may moo bëggul muuraay yow muuraay yàlla sant la ko waa ne la man bëgguma ko fi muuru laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq wala loolu du hadis innama taatu fi lmaaruf wala loolu du hadis wa yàlla waxul ci quran wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka fala fala tutihuma sa ndey ak sa baay liñ lay jege jege jege buñ la bëggee def loolu yàlla ne déet déet la ah xanaa jàngu leen histoire wu Saad ibn Abi Waqas lan moo tax saad ñu tuddee ko da dégg fi paay naan ñaanal ma ñaanu xaas du ngeen dégg loolu xaas xaas ñaan xaas du ñaanu xaas de ñaanu saat ibnu abi waqaas la ñoom nag ñu gàttal ko ne ñaanu xaas saad dafa dugg ci lislaam yaayam woo ko ba mu ñëw ne ko saad dégg naa yow da ngaa topp Muhammad mu ne ko waaw mu ne ko man de bëgguma loolu te yow dégg naa alxuraan ne wa qadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan alquran la ko yaayam indil ne ko pour nga bàyyi Muhammad nag pour nga déggal ma foog nga bàyyi Muhammad sinon damay tëdd ci naaj bi ba dee. xam-xamu lu muy tontu mu ne yaay ji xaaral mu ñëw mu dem ci yonent bi alquran daal di wàcc ne ko sa yaay ak sa lu luñ la sant su juuyoog li yàlla ak yonent santaane bu yeboo nga teg ko fële te topp yàlla ak yonent mu ñëw fekk yaay laal basang di a tëdd mu ne yaay ji ne ko am mu ne ko xam nga kenn nga ci man kenn laa ci yow yow kenn yaa ma jur benn doom bi nga jur aw ma kenn ku dul yow yow amoo ku dul man yaay ji ne ko dëgg la mu ne ko boo tëddee fii ci naaj bi da ngaa fas yéene dee mais li ma nekk naru ma ko bàyyi boo amoon téeméeri bakkan muy dee par benn ba mu des benn ma xam ne bu deewee doo dekki di nga dem alaxira waaye li ma nekk du ma ndeysaan mu yërëm yaay ji mu waxee loolu ba pare mu xool yaay rek yërëm ko mu daw ci yonent bi na yonent sama yaay tëdd na ma ñaanal ma sama yaay tuub rek yonent bi yëkkati loxoom <laughs> loxo yi nga xam ne mosu cee ñaan lu bon sallallahu alayhi wa sallam daan ne allahumma ahdi umma saada allahumma ahdi umma saada allahumma ahdi umma saada saad ne tëll ci buntu kër gi rek yaa ji jóg toog ne ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rek mu dawaat dellu ci yonent bi te doon va et vient ñoo rek yonent yonent sama yaay tuub waaye man de waaru naa yonent na ko la waar mu ne dangaa ñaan rek yàlla nangu ñaanal ma man tamit bu ma ñaanee yàlla nangu yonent bi ne ko yaa saad aturidu an takuna mustajabu daawa bëgg boo ñaanee yàlla nangu mu ne ko naam waaw waaw mu ne ko atti immat amaka li ngay lekk na dagan saa yoo lekkee lu dagan boo ñaanee yàlla yàlla nangu <laughs> atti immat amaka ana waa police at im mat amaka ana ministre yi at im mat amaka ana président la république ana sëriñ si at im mat amaka Sénégal a ngi ni mënu ñoo ñaan ba dara am fi parce li ñuy lekk daganut at im mat amaka li ngay lekk na dagan soo lekkee lekk bu dagan boo ñaanee yàlla balaa sa loxoy wàcc yàlla may la saat mujj na saa yu ñaanee yàlla yàlla may ko mu gumba mu dundam doom yi ne waaw pap saa yoo ñaanee yàlla may la tee nga ñaan yàlla subhanahu wa taala sa bët yi del si mu ne leen déedéet dégg naa yonent bi ne ku yàlla jël ay bëtam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay dëkkal aljanna damaa bëgg a dëkk ak yonent bi parce que am na lu fa nekk ngëmën nga ngëmën fa mbokk jullit yi ci gàttal ci jéggulu bu réy réy ndax li ma tardé lii mooy lenn ci lim leen indiloon maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala bu amee ay njuumte maa ngi koy jéggalu di leen ko jéggal di leen ñaan ngeen jéggal moo ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam